waaw Seydina Abdurrahman te xadis quatre cent cinquante quatre lañ ko gisoon mu ne ginnaaw gis seen ginnaaw borom bi daal di ñuy yaatal wërsëg affaire àddina ñu jox ñu ci àddina li ñu ci jox damay ragal nag que ni ñun euh, suñu jëf yu baax yi jotoon a def ànd koog ñoom ñoo ñële damay ragal ne loolu la ñu yàlla gaawale yu ñu ko fay nii mu tàmbali di jooy. moom Seydina Mus euh, ki euh, euh, Abdurrahman ibn Awf bàyyi ndogu li mujjul ndogu allahu akbar waaw allahu akbar allahu akbar allah allahu akbar kon mooy ñoom dañu xamoon loolu moo tax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu keroog Uhud mu ne man damaa nekk ak Abdallah ibn Jahsh di grand frère Seydina Seydatuna Zaynab bint Jahsh soxnaa yonent saa salaam te ñoom ñëpp doomu bàjjale yonent saa salaam ndax bàjjale yonent saa salaam te waxoon nañ la doomu jigéenu Abdul Muttalib yëpp ak papa yonent bari saa salaam ñoo bokk ndey ak baay ba mu des Safiya Sayyidatu Safiya moom kese mooy ki nga xamante ne moom euh, te mooy ki nga xam ne mooy Safiya xam nga Safiya hein non du kooku biñ ko fiyey kooku doomu Abdul Muttalib man fat ñi may wax doomu Abdul Muttalib yi laay wax ah yaa <laughs> doomu Abdul Muttalib non Safiya bint Huyay soxna la woon ci Yonent bi saa saa non waxuma kooku kooku al-Haaruniya kooku surtout Sayyidina Haarun la ala nabiyyina alayhi afdalu salaatu wassalaam doomu Huyay ibn Akhtab mu kàccoore mi ta ta yéene yéeféer bu mag bi ku bon ki ki nga xamante ne nii euh, la mu indi ci ay ñaaw tif bari na non du kooku kooku mooy bàyyu bu bintu Huyay bi nga xam ne mooy soxna ci yonent bàyyi saa saa nga xam ne keroog Xaybar après Xaybar la ko denc non waxuma kooku kooki Safiya kooku kooku euh, euh, kooku kooku du moom kii Safiya bint Abdil Muttalib say Seexu nekkoon sangu waa Quraysh non Safiya bii mooy euh, doomu Abdul Muttalib la bi euh, frère non sœur ci Seydina Hamza voilà mooy mooy sœuru Seydina Hamza moom kese mooy ki nga xamante ne nii euh, moo moom moo moom nekk ki nga xamante ne ni moo moo moo kiiwul waaw moom moo bokkul ak kële ki nga xamante ne mooy sayyidatu ki jur yonente bari sa sam sayyid Abdallah ah ñoom ñoo bokkul moom moo bokkul ak ñoom yaay waaye sinon ñi ci des ñëpp yeneen soxna yépp yeneen jigéen ñépp doomu Abdul Muttalib yépp ñoom dañoo nekk ñi nga xamante ne nii ñooy bàjjan yeneen saa yoo yële ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne ñoo ñoom ñoo bokk ndey ak baay ak Abdul Muttalib kon Safiya bint Abdul Muttalib ñee liñ doon wax noonu mooy ab bint Jahsh ibn Jahsh hmm? ibn Jahsh Abdallah ibn Jahsh yaayam moom euh, seeru Abdallah la moo tax ñoom bàjjanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la loolu la euh, am na nu ko borom xilaas waxoon arwa umaymatu bayda'un wa atikatun safiyyatun barratun ammaatu badri timi wa kulluhunna shaqiiqaatun li waalidihi illaa safiyyata wustaa taalika nubur <laughs> arwa umaymatu baydaa'un wa aatikatun safiyyatun barratun ammaatu badri timi wa kulluhunna shaqiqatun liwalidi illa safiyata wusta talikan nuzumi voilà <laughs> waaw <laughs> mu ne arwa lañ woon te tur lii la woon arwa benn bàjjan yoneen saa salama ngoog arwa umaymatu keneen ki tudd umayma baydaa'un baydaa wa aatikatun ah ñeenteel ni aatika safiyatun ak sayyidatu safiya bokkul ak biñ doon wax mooy kii doom ñii ñëpp doomi Abdul Muttalib la banaatu Abdul Muttalib barratun ak barra mu ne ñii ñooy ammaatu badritini wu boroom weer ñii ñooy bàjjanu weer wu mat sëkk wa di yonent bi alayhi salaam mu ne wa kulluhunna ñoom ñëpp shaqiqatun li walidihi ay dañoo nekk ñi nga xam ne mooy ñoo waajuram bu góor moom yonent salaam ñoo bokk ndey ak baay illa safiyata ba mu des ka nga xam ne moo cay safiya wusta ah mu nekk ci digg ba moo ci gën a dëggu dooma moom moo ca ah moo ci gën taalikan nodumi nose gi nga xam ne mooy ñu ñu rafete nii te taaroo nii ci laab ak sell de bànjan yonent bi alei saa salaam ke gën a digg doomu gën ci mooy Safiya kooku mooy kan mooy sëru Seydina Hamza mook Seydina Hamza ñoo bokk nday ak baay sinon ñeneen ñépp ñoo ko Abdallah ñoo bokk nday ak baay Arwa Umaymatu Baydaun Atikatun Barratun waaw ñaata lañu arwa benn umaymatu ñaar bayda ñeent ñoo ñett atikatun ñeent safiyatun juróom barratun juróom benn juróom benn lañ juróom ñi ñoom ay shaqiqat li abdallah la li abdillah waaw te mooy kan safiya mooy yaayu kan ah naa man li sa miin saxaaba yi des na de ah <laughs> ah yaa fay sëñ biin saxaaba yi wala wala côté bii moom moo xaw a compliqué ñoom Abu ak ñoom Seydina Omar nga gën a siiw kay masha Allah ay hein eh? bokk na ci doom doomu Safiya Sayyidatu Safiya bokk na ci fukk yi gën ci saxaaba yi fukk yi yeneen saa salaam bëggal àjjana ci benn bërëb hein eh? ba léegi jëliwoo boroom kër la ci doomu Seydina Abu Bakar magu Sayyidatu Aïsha ah xanaa nag li yoon commencé di leer Asma kan moo doon boroom këram bint Abi Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu ku ko ku doon boroom këram az-Zubayr ibn al bàyyi ñoom Urwa ak ak Urwa ah, kon voilà muy mooy Safiya moo doon yaayu az-Zubayr ibn al-Awwam zubayr az doomu bàjjen yeneen saa salaam la comme Abdallah ibn Jahsh liñ doon sànk ci gàttal ngir jàll ñu ngi yàgg Abdallah ibn Jahsh dafa nekk ak nijaay yeneen saa salaam Abdallah ibn Jahsh Abdullah Sa'd ibn Abi Waqqas nijaay yeneen saa salaam moom la leen saa salam léeg-léeg bu ko mësoon a gis ne sama nijaay yi fa ayyukum yuriyani xaala hada xaali yeneen saa salam sëyna Abu Sa'd ibn Abi Waqqas ni ñëw mu ne sama yi de ana kan ci yéen sama saxaaba yi moo am nijaay moo may wan ñi daay ju mel ni moom très bon su moo am nijaay masha Allah léegi mu ne dañoo nekk Uhud dama xaar bi maaka Abdallah ibn Jahsh ñu ne nag ku nekk na ñaan nee na Abdallah daal di ñaan ne borom bi maa ngi ñaan tey xare bu tàmbalee nga boole mag jàmbaar ci yiifir ci boo xam ne damay dajeek moom bu ma dajeek moom mu daal di may faat daggaatem bu ma deggat ci dee daggaate ma la seere ma daggaate ma lu ne bu ma dekkee ñëw ci yow borom bi tabaaraka taala nga ne ma waa sama jaam lu tax lii euh, lii dal la nga ne ma lii lépp dama koo def dama dal ci sa ci yow ci yow yàlla Abdallah euh, si Seydina Sa'd nee na ah ñu ne amin après nag mu des man ma war a ñaan man ma ñaan ne yàlla man nag maa ngi ñaan bu xare bi tàmbalee ak waa Quraysh ñii ñoom Abu Sufyaan ak waa xisba ñoom Xaalid ibn Waliid dañ ñu àndal hein nga daje mag jàmbaar ci ñoom boo xamante ne nii man ma xarek moom daal di koy faat nangu lépp lu fi yoroon waaw lépp nag ci yow yàlla Abdallah ne amin sii ne amin bi xare bi jeexee Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñëw xool gis Abdallah ibn Jahsh lam ñaanoon noonu lañ ko wax dañ ko rey daggaate ko mu ne mu ne bu ma sañoon ñaan ko moom mii lim ñaan kii de gën na ma mooy ñëw saxaaba yi ñëw loolu lañ jàppoon moo tax jihaad fi mu tolloon dafa lii te xam nañu loolu moo tax nag bi yonent saa sala waxee ni affaire bi jaaxal leen ko waa ñu ne ko waa xaw ma yaa Rasuulallah waaw loolu jihaad fi sabilillah mais yonent saa sala ci yoonu yàlla jëf lu baax ci fukki fan ñëw ba gën yeneen saa sam nan waaw wala jihaadu fi sabilillah ba mu des nag rajulun te kii muy wax jihaad kat kon loolu moo indi woon seen étonnement ak le fait que saa sam ne leen ko waaj a laajee est-ce que ju tolloog jihaad mu ne man de xaw ma ko dajuma ko waaw nga ne waa loolu lañ koy boole ñu naan yeneen saa sam jamono yooyu loolu la ko borom bi xamal te fii ki mu ne ba mu des kooku mooy du yi. waaw du jihaadkat yi ba mooy jihaadkat bu dem jihaad yi ñu gis kooku waxuñu kii mooy jihaadkat bi nga xam ne dafa dem génne amul dara génne ñëwul dara waaw waaw même bu nee nag al imaam ibn Battal al Maliki rahimahullah nee na falam yarji' bi shay hadith imaam al bi ah illa xaraja ah ci yenn riwaaya yuxaatiru falam yarji' bi shay illaa rajulun xaraja yuxaatiru bi nafsihi imaamul Buxaari noonu la ko ndéer waaw mal amalu fi ayyaamil ashri afdala minal amali fi haadihi qaaluu walal jihaad qaala walal jihaad illaa rajulun xaraja yuxaatiru bi nafsihi wa maalihi falam yarji' bi shay lu dul nit koo xam ne day jublu ah, boppam ak alalam jëm ci xare ñëwaat indaalewul dire al imaamu ibnu Battal al Maliki mu ne bon kàddu gi nag dafa yenu ñaari mbir la mën a yenu soit mooy waa ji bu demee bakkanam dafay des ak alalam waaw wala hein borom bi wërsëgal ko saha shahada wala boog moom mu dem xare ji alalam moo fa des waaye moom mu ñibbi waaw waaye loolu euh, euh, euh, mooy li nga xamante ne lu bu mujj bi wax ne bu njëkk bi wax loolu la mooy day dem faatu même bu dee ne ku mel ne az-Zayn ibn al-Munayyir rahimahullah dane non falam yarji bi in bu ne loolu du dellu ci dara lool mooy day wane na kon moom moom day ñëw manu la ñàkk ne moom day dëpp day dellu si waaye du loolu ah du loolu de bi say in boom mooy bakkanam ak lépp <laughs> waaw nakira la fii si yaaqi naf waaw nga xam ne day day day mooy loo xam ne eh, day ñëw di ëmb lépp ñu tudd mooy bakkan bi day dem te gis nañ ko ci taxrij bi ni mu leere ci yenn yi waaw mooy waa ji du ñëw ah <laughs> waaw te ñëw na ci waayu leer quoi te ñëw na ci riwaa imaam Abu Awaana ci yoonu Ibrahim ibn Humayd moom mu jële ko ci Shu'ba foofu ci yoonu yoon boobu illa man aqara jawaa man uqira jawaadu wa uhri qadam mu ne kenn amul tolloog jëf ci fukki fan yi yu gën a soppul fa yàlla lu dul koo xam ne dafa dem waruwaay ba mu yoroon noon ya daal di koy euh, euh, rey ba pare reyaa tuur deretam rey waaw moo tax imaam al ne lii moom day gën a dëgëral ne loolu imaam Ibn Battal wax booy euh, kii bu njëkk boobu que ne waa ji darul ñibbi alalam ak lépp ak bakkanam kooku lay wax waaw waaw moo tax mu ne am na ci riwaaya al-Qasim ibn Abi Ayyub dana illa man la yarji' bi nafsihi wala maali yeneen saa saa ne ki nga xam ne daal moom loo war a tolloog kii wala boobu moo pële ci jëf ci fan yi mooy koo xamante ne daa dem xare delloosiwul ak bakkanam ak li nga xam ne mooy kon nag loolu leer la quoi wallahu taala alam kon loolu day wane kon jëf kon ci fukki fan yi rëy na te fukki fan yi bokk na tamit liy wane ak rëyam que borom bi da cee waat waaw waaw ah billaahi borom bi waat na ci fukki fan yi de ah xam nga suuratul fajr suuratul fajr xam nga ko aywa a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wal fajr wa layaalin ashr voilà hasbuk loolu la leen saa saa waxoon ibnu Mas'ud keroog bi mu ne ko jàngal ko alquran mu jàng mu déglu mu ne ko ma jàng yow muy déglu te yow ci yow lañu wàcc mu ne waaw dama koo bëgg a déglu ci keneen Seydina Ibnu Mas'ud di jàng di jàng di jàng mu jekki nee na ma tourné yone saa saa ne ma xasbuk doy na loolu la ko xasbuk mooy doy na nee ma ma tourné yëkkati saa bopp xool gis yoneen saa salaam rongoñ yi tuuru muy jooy ndeysaan Allahu akbar ndax aaya yu mag bi mu dégg aaya rabbihi tabaraka wa taala kon wala yaalin ashr hasbuk yamal foofu boroom xam-xam yi ñu bari dañ ne ñooy layaalin ashr ah, min zil hijja mooy guddi yu fukk yi nga xam ne ci weeru tabaski waaw te lool ku mel ni Mujaahid as-Sudi al ñoom lañ wax waaw ñu ne mooy ashrun wala yaalin ashr huwa ashru dhul hijja allahu akbar allahu akbar waaw waaw te loolu eh, jële nañ ko ci ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu waaw waaw jële nañ tamit ci sayyidina jabir radiyallahu anhu ah kene mooy loolu ci Seydina Jaabir mooy yooyu ashrul adha fukk yi nga xam ne mooy ca weer ba nga xam ne ca la ñuy euh, rendee xar di ci loje li nga xam ne mooy géyam yi waaw Allahu akbar Allahu akbar ah Allahu akbar Allah waaw kon loolu am na nag boo yoo xam ne jëlee nañ ci Ibn Abbas ñu la ñoo mooy fukki fan yu mujjee ci weeru Ramadan loolu euh, waaye bële moo gën a siiw tabari mu ne hiya al-ashru awwal min al-Muharram allati mooy am na ñoo xam ne imaamu Tabari moom daa mel bii la gën mooy ci weeru Muharram la moom la aaya boobu di wax kon ñenn ñi dañ ne mooy fukki fan yi nga xamante ne yu dul xijja mooy yu dul am ñu ne yoo mooy fukk fan yu mujj yi ci ashura non ci kii euh, euh, koor weeru koor am ñu ne déet mooy weeru tamxarit euh, yooyu la te xam ne ashura mooy dixième ba wallahu taala alam kon lii lépp day wane ngëneelu quand le fait que lenn ci boroom xam-xam yi en tout cas ñu bari ne mooy waaye la yaalin ashri yii la waaye nag boroom xam-xam yi am na lu ñuy lijjanti mooy waa buñ nee loolu mais ñu foogoon ne laylatul qadri moom xayrun min alfi shahr dañ naan la loolu nga ne ma mais léegi parce que ñu ne waa léegi kon fukki fan yu mujj yi nga xam ne yonent saa sam ci la doon wax ne nañ ci taxarraw laylatul qadri fil ashr al awaaxir dàkk leen li nga xam ne mooy laylatul qadri ci fukki yu mujj ci weeru koor ndax foofu lépp lu muy xew waa loolu ma fag ne ku bas fan yooyu ñoo gën dañ naan la fan yooyu guddi yi ñoo gën bu dee fii nag bëccëg yi moom bëccëg yi bu dee bëccëg yi bëccëg fukki fan yu mujj ci weeru koor bëccëg yi bëccëg yi nekk ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, weeru euh, weeru tabaski loolu moo gën voilà mooy yii ñoo gën da ngeen saa saab li mu wax daa leer waaw ma min ayaamin al-amalu as-saalihu fiihaa ahabbu ila Allah min haadhihi al-ayaam waaw te lool nag ngëneel gi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ naan eh, li tax li tax mooy ne dafa am jaamu yàlla yoo xamante ni daf fee dajaloo yoo xamante ne nii amul ci yeneen bés yu dul fii waaw amul ci yeneen bés mooy yi fi dajaloo amul ci beneen bés boo xam ne dajaloo rek yeneen bés yoo xam ne jaamu yàlla yooyu dal di nañ ciy dajaloo ndax fukki fan yooyu dafa am loo xam ne mooy comme aj ji aj manoo ko def feneen fu dul ci fukki fan yooyu yu dul xijja yooyu kese nga ko man benn benn ngoog waaye umra da nga ko ci mën a defaale ah yeneen saa saa defuloon qiraan est-ce yi ñëwoon sax yéen aj kese neewu leen leen soppi leen seen aj yi ngeen def ko umra muy tamattu est-ce waaw Allah loolu di beneen jaamu yàlla waaye nga xam ne mooy ummahatul a'mal yi nday jëf jaamu yàlla yi nga xam ne borom bi loolu la farataal yépp da nekk loo xamante ne ni zakat ak saraxe ci koo xam ne nisaabam bien sûr dafa tombeek boobu sinon waaye di ci joxe di saraxe rek loolu da ko ci mën a def di sellal sa bopp kon aj waaye julli yi waaw julli waaw woor woor nga xam ne bis yi bis yoo xam ne yu baax a woor yu yépp gis nga mooy julli dugg na wa aqimu salaa wa dugg na taxawal leen julli julli yi di joxe zakat saraxe yi ngay def ak koo xamante ne daa tombe li nga xamante ne mooy euh, zakatam wala ay saraxe rek waaye aj yi nga xam ne farata la siyaam ak koor te loolu lii dañu loowul ci yeneen bés yu dul yi waaw kon nag <laughs> loolu la quoi wallahu taala alam kon lii jii daa nekk kon moo tax koor ak lëkkaaleew suñu buntu yi nga xam ne baabu fadli sawmi wa ghayrihi fil ashr al awwal mooy yoneen saa dafa ne jëf ju baax amul bés yoo xam ne jëf ju baax ci la gën a sopplu fa yàlla kay yi moo tax kon jamonoy promotion la ak profito ci wàllu jaamu yàlla yi ak tamit azkar yi takbiir yi moo tax ñenn ñi ñu doon wax imaamul Buxaari gis nga liñ tudde bunt bi daf koo indi foo xamante ne kitaabul iidayni baabu fadlil amali fi ayyaamit tashriiq téere def ñaari feet yi bunt bi wax ngëneelu jëf ci ayyaamut te ayyaamut tashriiq bi ñuy tàmbali ñu ne ko wax ñenn ñi ne mooy ayyaamu Mina mooy onze douze treize mooy buñ tabaskee ca suba ba bés ba ca tegu bés ba ca am ñu ne non bésu tabaski bi ci la parce que loolu ku mel ni moo tax ku mel ni ñoom al ibn abi jamra wa ibn abi jamrata faxlu diini radiya anhu llahu kulla hiini nafsa <laughs> loolu borom masalik radiyallahu anhu moo gënoon ah wabnu abi jamra mooy ibn abi jamra bi àndalu la woon faxlu faxlu diini di kuyu diine waaw ponkal la woon moom euh, euh, daa moo tax daa jàpp ne euh, ayyaamu tashriq yi lay wax fii parce que wax naa la riwaay imaamul Buxaari yi bii ñu yor leeralul mal amalu fil ayyaamil ashr ah afdalu non lool lool lool ah euh, min al amali fi haadihi hmm? moom mu ne yooyu mal amalu fi ayaamin boo fi ayaamin afdala minha fi haadihi loolu boobu dugguloon ashr bi ah léegi. Ah, léegi loolu noonu daa tax ñenn ñi nag moom mu jàpp ne kon euh, bés yooyu muy wax mooy ayaamu tashriq waaw non ayaamu tashriq yi la quoi ah. mooy comme que mooy riwaayaat yenn yi nga xamante ni leerawul mbir yi ah Euh, mais ñun riwaay bii ñu yor moom leeral na mal amalu fi ayyaamil ashri muy bii mooy riwaay imaam al euh, karimam jële al Kushmayhani mooy riwaay yi ñu yor mais dafa yi ëpp nag comme li imaamul xaafis waxoon yooyu leeralul lool lool waaw dafa ñëw rek wax ci lu jooyul quoi mal amalu fi ayyaamin afdala wala afdalu minha fii haali amul benn jëf boo xam ne ci bés yi bés yooyu nag comme que leerul foofu yéen ñi su saraa ko daal di euh, yem ci riwaay yooyu dañu jàpp ne non jëf euh, bés yooyu mooy ñetti fan yi li nga xam ne mooy ayaamu tashriq moo tax ñoom imaam di koy yenn tafsirkat yi comme moom euh, daal di mu loolu nga xam ne leerul fii haali ayaam ci bés yi moom mu tekkee ko ayaamu ko tuddee moo moo moo ñu jàpp ne loolu la alors que mbir mi. Euh, wax dëgg yàlla moo du loolu la ci jublu voilà mooy ayyaamul ashri yi mooy zul hijja ñenn ñi nag dañ nekk kon bu boobaa jour tabaski bi ci ayyaamut tashriq yi da ciy lonkuwaale da bokk parce loolu dix la commencé wallahu taala alam waaw te tamit euh, bon imam ibn Jab Abi Jamra doon na wax mais moom fii moom ayyaamut tashriq la koy jàppale naan sirru bi nekk ibaada yi nekk lu ci gën mooy ayyaamul ghafla la mooy bésu feet yi daa nekk bés yoo xam ne bésu yëge di la tuuti mooy nit ñi dañuy xaw a laisser aller tuuti a bàyyeeku tuuti te jamono yooyu jaamu ci yàlla dangay am gëneel day yokk day am ak yokkute goo xam ne comme ki nga xam ne day jaamu yàlla ci guddi nga xam ne nit ñee ngi nelaw ah, kaanu ida laylu arxa sitra ah, za xalakin qaamu siraan li ihya dujum naati waaw allahu akbar waaw <laughs> ñoom dañoo nekkoon bu guddi gi daal di woon sànni mbalaanam lëndëmam waaw lëndëm këri mel ni dañuy yeetam gaay gaal di jóg xoqal bukaaw ala saadaati amwaati tamtil arabi alayhim wa samaawaati kat kat samaawaati voilà kon mooy e, ñu ne comme jamono yooyu nga xam ne jamono yëga ji la loolu jëf ci day gina moo tax wa wa sallu bil layli wan naasu niyaam leen guddi fekk nit ñu ngay xaram ñu ngay nelaw eh, ak yam ca teg yëpp tadxulul jannata bi salaam sax hadiisu ibn ibn Salaam alayhi kon loolu lu am am solo la eh? Eh, kon loolu la quoi waaye en tout cas du tashriq insha li gën dëgër mooy leer na ci riwaayu al-Kushmayhani Euh, yi nga xam ne ci la ko Karima jëlee te moo nekk moo nekk suñu ni sànq daa mel ne au début dama doon wax ne moom mm, amu mooy bii la mal amalu fii ay yaamin afdala minha fi hadha al kon te loolu moom wax naa la riwaaya imaam Ahmad yi amu Abu Daawud na ko noon al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi dañuy wane ne non eh, eh, eh, te sax am na koo xam dafa leer euh, Abu Daawud at-Tayaalisi ci Musnadam soobana ne fii amul benn jëf ci yoo xam ne fii ayyaam afdala min fii ashri dil hijja ci fukk yi nga xam ne ñooy dil hijja mu leeral nako noon imaam ad-Daarimi waxuñ la woon soloon na ko jële ko ci Sa'iid ibn Rabi' mu jële ko ci Shu'ba nako noonu ma min ayyaamin al-amalu as-saalih fiihaa ahabbu ila Allah min haadhihi al-ayyaam yaani mu leeral ko ayyaam al-ashr gis nañ ko ci riwaaya al-imaam Abu Daawuud al-imaam Ibn Maaja al-Qazwiini moom ci Abu Mu'aawiya la ko jële mu jële Amash comme yee rek Eh, na ko noonu min hadi al ayyam kon nag mu ngi noonee eh, hmm, loolu la quoi ñenn ñi jàpp ne loolu muy raj la du mu raj <laughs> non loolu yeneen tubaab yi saa saa ci wax ji la do la bokk te loolu dafa leer nañ eh, te li koy gën a leeral imaam al-Hasan mu ne ñëw na ci riwaaya al-Qasim abi Ayyub ci kaddu ma min amalin azka inda Allah min xayrin ya'maluhu fi al-ashr al amul benn jëf boo xam ne moo gën a sell fa yàlla. gën a mag bi pay ah yi nga xam ne moom la nit kiy jëf ci fukk yi nga xam ne ñooy ci weeru tabaski mooy eh, woowee nga xam ne ci la ñuy fukk yu njëkk yooyee loolu lu leer la hmm. te Seydina Jaabir mu ne soloona saxiix Abu Awaana la kono al imaam Ibn Hibbaan maa min ayaamin afdalu Allah min ayaami ashri dhil hijja kon loolu leer na que ne kon dhul hijja la ñuy wax eh, loolu la quoi wallahu ta'ala a'lam ah. tamit yi baax ci euh, ci yi mooy takbiir yi même bu dee takbiir yi ay yaabu tashriq euh, nekk na loo xam ne lu ñu sopp la lool euh, loolu lu am am solo la lu mag jëf yu màgg màgg màgg màgg màgg waaye mbir mi mooy lii la mooy kon gis nga kon koor ci weer yi Zul Hijja atum tabaski yu fukk yu njëkk yi woor ci dafa baax woor ci daa nekk loo xamante ni lu baax a baax baax a baax la waaw allahu taala alam hmm? euh, kon nag loolu mooy loolu wallahu taala alam kon euh, euh, ci kaw noonu kon dañuy gis yeneen saa salaam yeneen jàngat yuñ ci mën mooy sëriñ bi mu gisee yoo xam ne te waxoon nañ ko ci yeneen i Euh, mooy ay njariñ yoo xam ne dafa am ay occasion yu présenté wu yoo xam ne day jegale jaam bi taalibi bi ak boroomam yooyu daf koo war a xamal waaw waru ci hésiter da leen koo war a xamal ngir ñu man cee profité woo ñi nga xam ne noonu la ñu ne yelle waaw te tamit màggal lu màgg waaw di ci jàng màggal lu màgg waaw bañ di doyadal lu màgg bés yooyu dañu nekk bés yu màgg quoi nekkul ay ay bés yu yëgët yi waaw c'est la fête de tabaski nangam. ñu nekk ci yooyu rek nan la ñuy utam xar nan la ñuy loolu lépp baax na parce que ngir màggal bés boobu la wata wa man yu'azzim sha'a'ir Allah waaw borom bi nee na képp ku màggal symbole yàlla yi loolu bokk na lay wane min sa day wane ragalug yàlla xol ña nga xam ne ñooy def loolee waaye du lool kese yow bul fixé sa ndax al amalu salih yeneen jëf yi dañoo bari moon imaamu Nawawi ne baabu fadl sawmi wa ghayri ngëneelu woor ak leneen lu woor mooy yow bul jël rek concentré mbir mi ci utum xaar kese daal ñun waaye ni dañoo war a jouer <laughs> non waroon kii lool baax na waaw lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum borom bi nee bu jote yàlla deret juy tuuru ndawal bu ruy ja jaraw ruy buuf yaag deret ja waaye lay jote yàlla mooy ragal yàlla bi nga xam ne moo leen puusa ba ngeen di taxawee jaamu yàlla googee kon loolu dafa am solo lool waaye kon nag euh, loolu daa war a am daal hmm? euh, loo xam ne nit ki day bari loo xam ne moom la ciy def waaw waaw kon euh, loolu da koo war a def quoi da koo war a def na ciy bàyyi xel wallahu ta'ala a'lam kon nag yal nañu borom bi may xeetu jaamu yàlla yi ak tamit ay dox mbokk ak yooya ay dox mbokk ay jokk mbokk ay dimbali yu way ñàkk ñi nga xam ne dañoo sonn koo xamante ne wéet la fa mu nekk nga dem di ko wéttali léeg-léeg ca présence ak ñoo xam ne soxlawuñuy xaalis gaa yi jàpp nañ ne dimbal xaalis kese am na ñoo xam ne dañoo gisatul nit waaw ci biir dëkk bi lañuy nekk ñëpp waaye daanaka seen kër kenn du fa dem seeti leen ñu mel ni gaa yi nekkatuñ ci réew mi wal iyaazu billaah doo nekk sax nit ñi di waxtaane ba mentionné turam waaw amaana lañ ko yaakaare woon wala am na lu ko dal gaa yi daal di koy taf waaw dootuñu ko tudd dootuñu ko boole ci dara lool ñaaw na kooku waxuma la bés yi bés yu nekk da ngeen koo war di jox waaye rawatina bés yi ngay nemmeeku ñi nga xam ne dañ leen a mettre au la société dañ leen a tegal mel ni bokkatuñu ci te nag ci lañ war a bokk waaw mooy nit dangaa nekk koo xamante ne nii dangaa war di euh, euh, dox dox dox di jox bokk yi nga xamante ne mooy mbokku deret waaye mbokku mbokku dafa yaatu mbokk du mbokk ki ma bokkal waaw man caween bi sama mbokk caween yi kese wala ñi nga xam ne bon ay vayen lañ san ñoom <laughs> waaye samay mbokk wala mbokku saareen yeeg nga xam ne samay mbokk lañ waaw samay goro lañ wala samay nangam lañ wax yooyu yooyu kese déedéet waaw moo tax Seydina Muawiya waa ji dafa ñëw benn kaw kaw daa ñëw radiyallahu anhu ne ko man de mu ne ko man sa mbokk la mu ne ko mbokk yow damaa bëggoon nga ma ndax mbokk bi mbokk quoi mu ne ko maag dañoo bokk mu ne ko waaw mu ne ko ban mbokk lañ fàttali ma mbokk boobu way mu ne ko ca a maam aadama <laughs> yow de yaay kenn koo xam ne yaa ma masa fàttali loolu ci ñuy ñëw di wax ak kontaan daal di koy defal lu bari ñun ñun bu doon leen ko eh, eh, bàyyi si caaxaan yi ñëw ci monsieur le président moo doon xalifa jullit yi voilà <laughs> kenn kaw kaw bu ci neen wala ñoom dañu war a am accès ci njiit yi amul wala ci borom bu buy wax yi yox nañ sori kilifa yi déedéet waaw <laughs> mu kontaan le fait que waa ji fàttali ko bokkoo gi nga xam ne ca maam aadama la jóge la leen borom bi boole neewulee yow da ngay tappale waaye xanaa man ñépp di samay mbokk waaye ma maa danaay maa ngi naan maa ngi xaar nga naan la ci ci Umayya xanaa sax ci xa euh, Qusay <laughs> ñoomin Quraysh nga naan ma waaye <laughs> nga naan ma ay am aadama dabal dox yi ñun yooyu yooyu mbokk yooyu dañ ko war a ah. surtout bi la gën a jege yooyu yëpp ci fan yi daal fanu Zul Hijja yi ak umra yi aj yi suuqul hadi yooyu daa mel ni ñu bari dañ ko fàtte mooy jënd ay gàtt yónni ko ñu yóbbul la ko Makka ngir lojal la ko wala rendil la ko foofee waaw bu dee manoo leen a yóbbu mën nga jënd foofu yore saa saa da ko doon def alhamdulilah umra ak aj na waaw am aj yi daal di def euh, euh, mandargaal xar yeeg gëléem yi ñu yóbbu ñu yóbbul ko ko te mu Medina waaw te kooku loolu du la teree waxu du la teree dagguwee bon yow xar armal moom non jaamu yàlla la boo xam ne jar na ndekki la ko def façon jaamu yàlla ñu ci def di jàng alquran bi bari ay tudd yàlla takbiir yi voilà ñu xam ne bés yu màgg ngi ak koor yi ak yooyu yëpp bari loo ciy joxe boo doon saraxe sa naafilaay sarax yi bu doon 10 euros nga yokk ko ci fukki fan yooyee ah, loolu yëpp daa nekk lu am solo koor yi nag waxi noppi. mooy nga woor waaye nag bésu tabaski bi du ci bokk ah voilà bésu tabaski bi xanaa nga tàmbali woor boo tàmbalee mais doge res yi voilà loolu yooyu saa salo dum doon def la <laughs> hmm? mais mooy bañ a lekk dara bu xëyee waaye njëkk lekk li nga xam ne bu ñu rendee xar mi daal defar li nga xam ne mooy foie bi hmm, après nga daal di ci mos waaw waaw ah kay wala yow doo mën a muñ ba heure laax yi bu war yooyu moom doo ko man a muñ di xaar xar moo xam ne biñ ko wéradi bala ñuy boyal ak yooyu nga xam waaw naa jàpp ci laaw ah yooyu it baax na waaye daal wax naa la ko waaye wax nañ la weeru euh, jour sa jour loota lool kenn du ko tudde koor dëgg-dëgg ah, voilà gis nga loo xam ne bii bu dee neuf la wala sept heures koo xam ne jant bi day teel a génn waaw ay cinq heures du matin cinq heures jant bi génn ngeen ñu julli buñ jullee it bi après euh, imam bi reen bi xaram yéen balaa six heures du matin wala six heures vingt yow seen xar pare na ngeen mën a jël lakku euh, wallahu taala alam yooyu yëpp dafa baax kon <coughs> kon hadis bii la kaaleem ci koor bi mooy koor yi dafa baax ci fukki fan yooyu ci weeru tabaski wallahu taala alam bii di ñëw ñu continue jël xaj sabit deux cent vingt-sept ba léegi di wax ba léegi ci ngëneel ci woor ci <coughs> bis <coughs> nga xamante ne ni boo seetloo yëpp ci ayaamu ayaamu kii lay tudd assurul xurum yi lay dugg gis nga zul xijja yi ashurul xijja euh, euh, euh, mooy weer yooyu nga xam ne moom lañ ormal nga xam ne mooy rajab rajab moo moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci wéet comme yeneen saa saa wax talaatatun mutawaaliyaat eh, wa waahidun fard voilà muy rajab alladhi bayna eh, eh, jumaada wa sha'baan bi nekk diggante sha'baan ak léeg-léeg talaatatun mutawaaliyaat mu ne dhul qa'da wa dhul hijja ak muharram kon lii lépp da ngay gis imaam yi muy indi fii mooy woor yi nga xam ne foofu lañ koy woor moom lañ indi bii di ñëw di ko continuer waaye après dina ci.